mu ne kon Iblis suñu boroom ginnaaw bi mu waxee wa moom Iblis waxi ñàkki tegginam yi suñu boroom nag di wax ne ko idhab qaala mu ne ko idhab yow demal Iblis faman tabaaka képp nag faman tabiaka képp koo xam ne topp na la nag minhum ci njabootu seydina aadam googale alayhi salaatu wassalaam fa inna jahannama ku la topp ci say bànneex ci yi nga koy digal mu ne fi dégg daal di bàyyi li nga xam ne moo tax ma bind ko muy jaamu ma te di may wéetal mu bàyyi ma fi topp la yow iblis ci sa wooteeg sam njàngale mu yées ak li nga xamante ne moom nga leen di naxe képp ku la topp ci moom fa inna jahannama na leer na ko leer koo këlika ne jahannama safaraaw jahannama de moom de moom moom moom moom jazaa'ukum mooy nekk seen fay yow iblis ak ñoom ñi la topp ci ñoom jazaa'an mawhura mu nekk fay goo xam ne nag gu mat sëkk la goo xamante ne nii ak a yem ak a yelloog li nga xam ne moom ngeen doon jëf suñu boroom nag tabaaraka wa taala ne ko nag wastabziz mooy tarxis loowal wastabziz fexeel convaincre wastabdiz fexeel daal di comme ni nga da jàppee yow du jàpp nga ba doya dal leen ñoom daal di ñëw mooy dogal ci ñoom ñoo xamante ne nii mooy ne daal di leen di doya dal daal di doya dal seen xel yee tax nga leen di kii ba pare di leen teg ci loo xamante ne mooy di leen tiital teg leen ci loo xam ne du nekk ak dal ay wa def leen wastafziz man istata'ta képp koo xam ne rek man nga minhum ci ñoom defal bi sawti ko jaare kook sa kàddu gi gi nga xam ne moom nga yor am ñu ne mooy sawti ko boobu mooy bépp woote bu jëme ci mogi yàlla loolu mooy sawtu iblis bépp koo xam ne mu ngi toog di way di wax di jëme ci mooy yàlla na leer ne du dara lu haut-parleur la benn la ci haut-parleuru iblis yi mooy kooku day jottalil ki nga xamante ne mooy sangam iblis kon nag loolu la de am ñu ne comme niñ ko jële ci mawlaana ibnu abbaasin ak seydina mujaahid ibn jabri radiyallahu anhuma mu ne bi sawtika loolu mooy ci sa kaddu mooy lan mooy ci way yeeg taaxuraan yeeg yi mel noo nële nga xamante ne toxoro yeeg mazamir yeeg lahwu ji ak caaxaan yi nga xamante ne foo ko gis foofu moom mooy bërëb bi iblis dëgg mooy foo gis dansin yi ak yi nga xamante ne lépp lu jëm ci ay chanteur ak ay chanson ay wayaki mbalax ak yu mel noonu foofu moom mu ñu ne loolu noonu la ko Mawlaana Ibn Abbaas ak Mujaahid tudd mu ne al ghina wal mazamir wal lahwi mooy li nga xamante ne mooy way li nga xamante ne toxora yeeg yi nga xam ne riiti yeeg gaa yoo yële mooy balafon yeeg ak yu mel noonu yépp gaa yi waa yow trompette yeeg gaa yoo yële ak lëhu ak caaxaan yi rek li nga xam ne day dëddale boroom nit ki mu daal di wëllif boroomam daal di koy daal di koy préoccupé leneen moo koy soxal de kon nag mu ne kon nag mu ngi noon bi sawtika ak li nga xamante ne mooy sa kàddu gi de kon mu ne kon bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylik waaye it dekkal ñoo xam ne danga leen di wommat aywa wommat leen comme nag mu ngi noonu comme ni gaa yi yuuxoo rek ci marché yi di wommat nit ñi noonu le aywa defal bi xaylika jaare ko nag ci nga xam mooy dajale lépp loo am ci lépp loo xam ne rek am nga ko yow iblis ci loo xam ne ay pexe yooy teg ngir daal di leen sànk ñoom jàmm yi a ca defal loolu mu ngi noonu ay wa gaaye ay wa demal def demal def iblis ay wa mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu dajale lépp loo am rek contre ñoom waa kër doo surtout aadama yi alayhi salaam ma gis léegi nag ñoo koy defee bi xaylika ak li nga xam ne mooy sa fas yi sa gawar yi ndax iblis daa am ñoo xamante ne nii ñoom ñoom ñoom ñooy ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne mooy ay fasam bu dee ci toolu xare mooy ñi nga xam ne ñooy soldaar yi iblis yi fexe nag di di di di di di di di sape li nga xam ne mooy di tiital ak ñi nga xamante ne ñooy jullit ñeeg ñoo ñëlewee waaye di fexe la tout ngir tamit gaay di daal di daal di gën a sawarloo ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy ay ñoñam ñi nga xamante ne ñu bon ñi nga xam ne da leen di da leen da leen di ñaax ci ki nga xam mooy ñuy gën a beew di gën a yàqu di ko jaare ci li nga xam ne mooy mooy convoi wam yi waaye nag wa lañ war a jilika ak ñi nga xamante ni moo xam ki nga xam ne day yéeg di war moo xam oto wala yi xar wala wala nag wala li nga xam ne mooy fas gëléen ngir lan tasaare mbon nga xam ne day dem ngir tasaare mbon waaye war a jëli ko defe ko tamit jaare ko ci sa tànk ñoo xam ne dañuy dox nga xam ne mauvais lu bon kese la ñuy doxee taxawaaloog moom ci kaw suuf di tas li nga xam ne ak mbon iblis suñu borom ne ko ay wa ajlib alayhim bi xaylika mooy defal yooyu yépp jaare ko li nga xamante ne nii yuuxul seen kaw fexe leen a convaincre fexe leen a nekk koo xamante ne nii danga leen di danga lay fexe ñoom daal ñu topp la ba pare nekk doo koy defe nag bi xayli ka ay war ak di leen soññu ngir ñu gën a yuu ngir ñu gën a yi nekk ci réer ak li nga xamante ne nii mooy ak sànkute léegi mooy loolu la de léegi bi xaylika ak sa fas yi wax war a jilika ak ñi nga xamante ne ñooy dox yi ñooy utiliser ñi nga xam ne mooy ñooy nekk ci chantier iblis yi taalibeem yi ñenn ñi bu ñuy def seen caay-caay yi dañuy war mooy dañuy nekk ci ay fas jamono yooyu fas a amoon jamono yii fas ak char de combat ak xareek ak li nga xam ne oto avion jet privé yooyu yëpp dinañ ci dox di tasaare mbon ci kaw suuf war a jilika boo mënee sax dox wala ñi nga xam ne moom dañ ne fee moom soriwul nañ dem daal di fay yàq wa defar ko ak si nga xam ne sa tànk yi ay wa demal def sa doxukaay ñi nga xam ne ñooy dox ñiy dox de waaye wa sharikhum ay wa bokkal ak ñoom yow iblis fil amwaali ci seen alal yi mooy demal ci doomu aadama yi nga ne da nga leen di ñasànk demal mooy yii borom bi da koy wax ne ko loolu lépp may naa la ci possibilité nga am ci loo xamante ne nii mooy man nga leen cee jaare daal di leen sànq waaye nag borom bi leeraloon na ko ne ko illaa ibadiya minhumul mukhlasin ku mu des sama jaam yi nga xam ne ñoo sellal ci ñoom ñooñ dara nga leen mënalul te iblis ci boppam loolu xam na ko ne ko dinaa leen sànq ñoom ñépp bam des sa jaam yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñooy ñi ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooy ñi sellal de kon nag suñu borom nag ne ko nag wa sharikuhum fil amwal kon bokkal ak ñoom ci seen alal yi di leen digal rek mooy naan leen du ngeen ko amee baax na gis nga bu ngeen fi naree topp naan lii dagan na dagan na lool dafa xaraam na lool affaire seer la affaire tardé la waaye ma ne alal daal moom noo ko man di amee fii faut savoir gagner sa vie ah. waaye yow fexeel daal yow di am alal noo ma ko amee bu ci sa yoon ne tabaaraka wa taala na xam ne nit koo gis mu mel noonu li am yi muy ale alal yoonam new ci na la xam ne moom Iblis actionnaire la ci alalam jooju même bu dee benn nit la mooy Iblis moo ànd ak moom ci alal gi di ko xalaatal naan ko wa yow ma ne fii jëlal gaa yi gis nga ñii dañoo soxor rek ñoom oustaz ñee ñoo gën a ñàkk ñëpp ñàkk am opportunité yii nga am mooy yow lii nga man dañ koo manul dong nga xam ne dañoo tayel xool leen ñu ngi ne le amuñu dara ta moom kazzabun ashir la mooy fonkat boo xamante ne wax kat lu amul affronté la moom moomale kon nag suñu borom ne ay wa bandal ak ñoom bokkal ak ñoom associé ak ñoom ci seen alal yi waaye li nga xamante ne nii mooy lépp loo xam ne lu xaraam lu ñuy am waaye tamit ak yi ñuy naxaate nit ñeeg yépp ngir mën a lekk seen alal yi ci li nga xamante ne nii mooy ci caaxaan kon nag mu ngi noonu mooy kon ay associé iblis lañu nga gis benn waaye képp ami milliard de yoo ñu naan moom mooy la actionnaire seul que moom ndekete yoo mook Iblis ñoo bokk action yi de kon nag suñu borom ne wa wal awlaad waaye rek bokkal ak ñoom ci seen doom yi loolu mooy lan. waa Iblis nan lay bokkee gaay ak seen doom yi ñu ne loolu mooy lan mooy ne ma li nga xamante ne nii mooy day fexe seen doom yi lan. mooy gaa yi nga xamante ne ay wa bu ñu amee doom comme waa Quraysh mu ne rey leen leen suñu borom loolu nga xam ne bakkan ni mu toll Iblis fexe ba pousser ay nit ñoo xam ne kat am na ñoom xel ñu daal di faat seeni doom loolu doy na waar bu Iblis a ànd ak ñoom ci loolu le waaye wa shaar wal awlaad am ñu ne mooy li nga xamante ne non mooy njaaloo moo leen di digal ne leen waaye waaye sëy fan fii daal nit ko boo gisee góor ak jigéen daal buñ bëggantee jeex na nañ ko ci nekkal ay kanta nekk fi naan ay lii dagan naam daganul comme ni ma leen ko waxe woon léegi man Iblis yooyu yëfi caaxaan la yëfi tardé la de ah waaye yow sawaay fii daal dara fii moom daal fii daal fii loogu nag loolu la bu ko defee nag mooy nag ak sëy googale nag nga xam ne ay doomi njaaloo lañ cay amee nag kon nag mbir maa ngoog wa sharikhum fil awlad waaye bokk na ci li nga xamante ne iblis ci lay bàkkee ak jaam bi moo tax yonent bi alayhi salaam doon dégle ki nga xamante ne day war a dikkal soxnaam mooy na sant na na na sa tudd turu yàlla ba pare bala muy ñaan ñaan ga nga xamante ne moom la jàngale moom ci sunna moom allahumma jannibna shaytaan wa jannibi shaytaana ma razaqtana daal di tudd turu borom bi tabaaraka wa taala ne borom bi tabaaraka wa taala waaye jannibna shaytaan yal na nga ñu soril shaytaane waaye na nga soril shaytaane li nga xam ne moom la nga ñu mën a wërsëgal ci suñu ànd gii maag sama soxna si soxna si it wax loolu du toog rek naan bu góor kee koy wax déedéet mooy ne couple lañ buy sëy noonu la bu ñuy waaj a jote ku nekk ñaan loo lële ki nga xam ne mooy saytaane daal di soril li nga xamante ne suñu borom soril ko li nga xam ne moom nga ñuy mën a wërsëgal ci doom de kooku moom saytaane àndul ak moom ci li nga xamante ne mooy loo lële waaye bu dut loolu rek mooy saytaane moom boo fi tuddul borom turu yàlla gis femme bi mu kii rek wala femme bi gis waa ji jeex na ngeen kii mooy saytaane da ciy da ciy jaaraale man leen a fooywaale kon loolu la de moom tax mu ne koon wa sharikum fil awlaad wa shaarikum fil amwaali wal awlaad ak seen doom yi tamit mooy kon loolu la la comme ni nga xam ne noonu la ba pare am na ci leneen mooy nga am doom waaye yow Iblis ñëw ne la fii mu ne yow doo ko yar yarul islam quoi li l'islam wax waaye yow yarul islam fan dugal ko ci école yoo xam ne yow njàng affaire diineem en tout cas lu jëm ci affaire l'islam nii sa yoonam new ci loolu Iblis moo koy fexe def ci boppu nit ñi ba pare def nag mooy saabu été bi waaj a jege rek vacances yi waaj a jot nga gis ay journalistes yoo xamante ne nii du ñu dara lu dul kanuy saytaane lañ mooy saytaane mooy jaare ci ñoom nga xamante ne saa bu ne ñu naan oustaz dee daal dinay engrossé ndaw sa nga xamante ne nii mooy njaay bu ko defee gaa yépp nag ne seen doom yi daal kenn du ko fi yóbbu ci vacances yi fan muy jàngi alquran fan lañ koy yóbbu colonie de vacances fi nga xam ne fa la ñuy caaxaane yóbbu xale yi ñuy caaxaan di musique ko naan dañuy théâtre ñu ay talent gars yi waaye quel talent à l'âge de sept ans boo xamante ne un mbalax man de à l'âge de sept ans ñu koy bakkoo ak yooyu nga xam ne yooyu yëpp saytaane ci boppam moo leen di ak bokk ak ñoom associé leen ci seen doom yi ne leen mukk yarub lislaam fan loolu yëf yu tardé la teg ko fii mu am dundam laa wax nekk ci ñi nga xamante ne nii ñooy nekk major mel ni yow xam sa diine ak yarub diine day tax yow waroo xam dara fee loolu la leen gëmloo wal iyaadu billah kon waa mu ne leen wa'iduhum ba léegi suñu boroom ne Iblis wa'iduhum te nag ah dig leen jaam yaa ngi noonu ay wa dig leen mooy dig leen ay dig yoo xam ne nag dara du diggu de mooy ay digi urqub la de muy ay digu urqub muy li nga xam ne mawaa'idu urqubin muy li nga xam ne ay promesse de Gascon la de dara du ci dëgg bés boo déggee lim lay dig